farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma wa hiya wa in kanat kathiratan ila thalathati al anwa'i tarji'u qila wa hiya anna nafsana majbula ala iba'i ta'ati maqbula li hubbi rahati wa dha yukaddiru shana al ubudiyati fima akhbaru kon gisoon nañu ci jotaay bi ñu génn faslun fil bawatin ba léegi ah fi nga xam ne ci la sëriñ bi radiyallahu taala anhu wa ardaahu doon wax ci li nga xamante ne nii mooy problème u yi tax bàkkaaru biir yi daal di nekk loo xam ne lu ja ñoo gën a ñàng gën a garaaw bàkkaaru biti yi caay-caayu biti yi ndax dañoo làmboo ak bakkan te waxoon na la ne lée li muy garaaw li muy bari bari bari mën nga koo delloo ci ñetti mbir rek ca lay delloo bi ci njëkk te mooy cause yi aslu ba li tax mbir yi demee nii muy cosaan la li tax mu suñu bakkan yi noonee lañu ko mooñe waaw moo tax suñu boroom doon wax xuliqal insaanu halu'a ida massahu sharru jazua wa ida massahu alxayru manua voilà mooy nit ki dañ ko bind mu nekk koo xam ne ku yambare la koo xamante ne nii moom ku vulnérable la voilà bu ko lu baax dalee ida massahul a bu ida massahu sharru bu ko lu bon dalee lu safaan loo xam ne neexul jazua nga gis ko muy muy muy muy saalit fu ne di koy gën ne waaye yi kay ah, nekk ku nekk rek mu jooytu li nga xam ne il boo ko xoolee rek xam ne ki am na lu ko dal waaye nag loolu mooy bu du ñett yi di mu bëgg ku bokk ak ñëpp ku nekk rek mu bëgg nga jàppale ko ci waaye bés bu affaire yi doxee ba neex waaw mu daal di bëgg ko xañ ñépp waaw wa ida masawul xayru manwaa bu dee yiw la mu daal di koy xaj nit ñi mu ngi nii laata muy tukki sa waay ku nekk ñaan ñaan lu na la ku yaakaar sax ñaan ah bu ma fàtte ci ñaan de yi moom sama kii bi sama examen bi ak yooyu yooyu kii wala sama li may lijjanti na ngeen ma ci kii ku nekk mu diis la ko ba amee nag ndax boobu ci njàqare la ne woon tiit jàpp ne kenn du doo dem fen waaye ba mu amee ñëw léegi nag di daw nit ñi ko waa voilà bëgg nag wone ne daa deedeelu wala moom foofu ak a metti ak yu mel noonu même bu dee ne mën naa nekk dëgg waaye fekk nekkul dëgg voilà ba pare di daw nit ñi bu ñëwee di laqatoog bëggul nit ñi gis ko ak yu mel noonu pour pourtant ñam doon ñaanlu kat bëggul sax leen gisati parce que am na lu yiw daa fekk suñu borom moom moo bind ci maanu teem doomu bakkanu doomu aadama noonu la ko bindee moo tax képp koo xam ne nag ñëwoo yaru ci li nga xamante ne moo yarub diine wala suñu borom def ci yow loo xam ne jibil li la loo xam ne naturellement yow la lay tëgge noo xam ne moo taxoon ci waxoon ko nent wale sa waxoon ko ah, ah, al ashaj ibn qay ah, al ashaj al ashaj wala bu abd qais daal di koon wax ne ko yow am am nga ci yow ñaari jikko yoo xam ne suñu borom da koo bëgg muy ak dal ak teey ak li nga xamante ni moo mooy ak ak ak ak tranquillité bu mu àndal voilà nga xam ne teey para para xelawul nekk koo xam ne ku teey ku dal voilà yow mu ne ko daa yonente waaye saa saab alhamdulillah sant léegi mu laaj ko ne ko ndax dama ko jikko woo damaa fexe travailler def ay effort ba mel noonu wala borom bi moo ma melal noonu moo ma ko ah jabal mooy jabalanillah voilà mooy tax majbula moo ma tëgge noonu moo ñamalool mu ne ko borom bi la ko mu sant yàlla ashaj radiyallahu taala anhu ba ko borom bi daal di moo ñeenoo nee nga xamante ne moo jikko yu sell yooyu la nga xam ne daf koo sopp kurul kooku te pourtant moom dafa ñëwoon doon tuub moo tax am na ci yéeféer yi nga xam ne ñoo xam ne même gëmuñu dara de waaye ils sont intègres ay nit la ñoo xam ne doo gis ñuy def yenn yu yu ëppal yéeg même da ngay gis yéeféer yoo xam ne ci boppam seenum xel rek lañ utiliser ne sàngara du ma ko naan voilà njaaloo moom jamais duma ko def même ah, yoo xam ne gis nga da moom parce que yenn yi am xel wax naa la amul yoon suñu borom yónniwul sharia yoo xam ne xel yu leer yi àndul ak moom voilà ku naan samam xel kii rek daa fekk sam xel lëndëm gaa yee ko poussièral ba pare dugal ci mooy société fa ab fa abawaahu yoo yële ñoom yu majjisaanihi wa yunassiraanihi aw aw aw yu hawwidaanihi voilà mooy société bi mu nekk ñaari waajuram mais société bi ñoom ñoo koy jox ni ñu mel xalaat yi ñu war yi nga xam ne moom la ñuy def ci école yi bëgg mooy liñ naan l'enfant du pays mel nii ñoom seen xalaat yi yooyu ñoo koy soppi sinon boroom bi moom defoon na nit mu nekkoon koo xamante ne nii moom alal fitra ci kaw fitra bu leer moom ci la ko leeroon faay feuille blanche la woon loo xamante ne takk-takk xalaat yu yées yeeg racisme yooyu yëpp amu ci woon moo tax xoolal xale xale lu baayam baayam yaayam raciste raciste xale boo xam ne yeewoogul mooy ay un la am comme àndagul fu muy comprendre gis nga yaayam lu mu rasist rasist wala lu mu bañ nuyu diw gis nga xale bu buy dox ak moom ci mbedd yi buy romb waa ji di ko nuyu yoonam newu ci voilà yoonam newu ci bu fawul bu dee xelam a ngi ci ak yooyu day nuyoo ah, yoonam newu ci man na dagge fee dem ca waaja dem nuyu ko même bu dee ne yaayam wala baayam jamono jo xol bee nga lakk parce que bëggul woon doom ji dem jaral na ko sax après mu jógee foofu yow kër moo fa dem voilà alors que xale bi faalewul yooyu parce que en gis nga baayam ak yaayam ak ña ko yar ñu ngi commencé di def ci moom ay jikko naan ko boo rombatee bi bul nuyu kee sélectionné ñi ngay nuyu ko mu ngi def ci moom jikko yu yées ba boo tax yonent ba ne sa sa wax loolu voilà buy bay bàyyam ak société bi mu nekk di ko xalaat loo naan ko idée yi nga war a am façon idée bu ko am ñii bu leen leen déglu dee leen déglu lii loolu moo tax gaa yi borné léegi nag ñu jóg naa ils sont euh, ils ont été éduqués dans les valeurs de nangam ak sàngam alors que ça c'est des contre-valeurs voilà waxoon naa la ne adduna bi dañoo nekk foo xam ne mooy ne dañoo pervertir le sens des mots li nga xam ne mots yi dañ doon tekki dëgg-dëgg li mu xewee nag ci tubaab yi français yeeg yooyu noonu yee la xewee ci wolof voilà baat yoo xam ne yu mag la lu réeréeréy tubaab bi boo ko déggee mu a les valeurs les valeurs valeur lu màgg la waaw ay jikko loolu kay lu màgg la mais boo bu bu bu gis nga boo xëccee rido liñ naan jikko nga xool wallahi boo boo yoroo ni bët yu baaxul da ngay da sëlmaxa ci saase bu dee am nga ba mbañum rus mu la dese tellement day ñaaw ñu ne la lii mooy valeur yi te loolu wax dëgg yàlla loolu mooy la perversion des sens des mots waaw dañ koo pervertir soppi ko lam doon tekki ñu jox ko yeneen connotation yeneeni tekki waaw loolu daa bari voilà léegi kon nag suñu bakkan li tax cosaanu mbir yi yépp mën nga koo delloo ci ñett mooy ne suñu bakkan suñu boroom moo ko bind ci maanu teem daal koy mooñaale li nga xam ne mooy bañ di topp yàlla bu yàlla yi nangu waaw même bu ñëwee bay moo tax dina dem ci état bi léegi kon bakkan premièrement bëggul topp yàlla waaw parce que côté zulmaani gi la nekk côté lëndëm gi waaw alors que ruux lépp leer la ndax ci borom bi la jóge léegi nag mu ne lan moo tax noonu mu bañ di topp yàlla bu mu nangu mu ne lu xubbi raaxatin ngir sopp nooflaay ngir bëgg gu dul dakk goo xam ne bakkan moo tax bakkan gis nga ba fajar jot mu sedd fajar mu sedd wallaahi boo toppee bakkan doo jóg doo jóg waaw day bañ way saway añ yu tooy yu nooy waaw iblis ñëw ngir ëf di takk euh, fas yooyu yonent bale saa saam doon wax naan iblis bu nit kii nelaw moom lay moom moom lay fas <laughs> moom lay ñëw di ko fas waaw ngir waa ji gën a mën a nelaw naan ko nelaw yu neex te sedd waaye te continue acca bakkan dafa bëgg yu nooy yoo yële voilà léegi moo tax jaamu yàlla yi ay dem jàkke yi ah saa yi yaa ngi nii di door a añ ah sa non arrêtez quand même non euh, toogal tuuti après nga julli fii quoi ah julli yow keroog rek demoon ah. ah. yi nga toog tiim tele bi yooyu mooy jaamu yàlla gépp goo xam ne ak jaamu yàlla la da koy bañ loo waaw allahu akbar da koy bañ loo kon nag <laughs> xam nga moom xam nga bakkan bu dee lii la mel iblis jaar ne di di di di fas fasam yoo yële hein tanaan la nelawal nelaw bu gudd waay ay wa nelawal aya voilà léegi nag kon nag problème day am ndax lan lan moo ko waral li xubbi raaxa ndax bëgg li nga xam ne mooy nooflaay mu ne nag wasaate gis nga lii nag yu kaddiru day nëxal sha'n al ubudiyati fii ma axbaru mooy mbirum mbirum jaamu yàlla gi ci li nga xam ne moom la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi daal di xabaare te loolu mooy noonu la demee waaw mu nee ne topp sa bakkan kese baax na ba nit koo xam ne moom teguwul ci yoon dañ naan waa yi ah saa yi de bakkanam kese lay topp du def lu raisonnable moom lu xellu moom daal gis nga fi ko bakkanam yónni kese lay waaw afara'ayta alladhi taba ittakhadha hawaahu nafsahu ittakhadha hawaahu ilaahahu waaw afara'ayta alladhi ittakhadha ilaahahu hawaahu waaw bannee xam rek moom daal bakkan bi lay neex bakkan kese te loolu nag day day gàkkal di nëxal mbirum li nga xam ne jaamu yàlla gi nga xam da nga ko waroon a sellal ngir sa borom ci li nga xam ne mooy li nga xam ne moom lañ xabaare bii di ñëw nag mu wax ñu